وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم لووا وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم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 ولله ولله حزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى إلى المدينة ليخرجن الأعز منها منها الأذل يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولئن يؤخر الله نفسا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير خبير بما تعملون صدق الله العظيم. من قبل أن يأتي أحدكم الموت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 ñu ngi woon ba tey ci al-Jaami' as-Sahih bu amirul mu'minin abu abdullah muhammad ibn isma'il al-Bukhari alayhi rahmatu wa bari ci suñu jotaay bi weesu tàmbali woon nañ ci kitaabu fadaa'ilil madina ñu gisoon ci baabu xaram baabu xaramil madina buntu bi nga xam ne mooy wax ci a madina a nekk gi mu nekk xaram gisoon ci hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di wax na al madinatu haramun min kaza ila kaza ne madina haram la li ko dalee ci nangam ba nangam ñu gisoon ci tamit hadith sayyidina Anas bi ba tey radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne eh, moom lañ ñëw maanaam moom lañ waa waa waa Ansaar radiyallahu anhum ñoo xamante ne moom lay lay moom lay ñoo ñëwoon ñu ci waa Banu Najjaar e, ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen saaminuunii maanaam e, jënd leen maanaam jënd jaay ma lii nga xam ne moom mooy e, bërëb bii nga xam ne ci laa nar a jàkka ji ñu ne ko mukk laa natlubu samanahu illaa ilallah mu de duñu sàkku njëgam lu dul fa buur yàlla subhaanahu wa taala mu ne mu yenente mu ne fa amara bi quburil mushrikiina fa nubishat thumma bil xarabi fa suwiyat wa bin naxli fa qutia fa saffu naxla qiblatal masjid yeneen mu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daa digal ni nga xam ne moom mooy xab xabru yéeféri way bokkaale ñu daal di koy wëlbati ñi nga xamante ne moom mooy bërëb yi nga xamante ne dañoo sutante te ñu nekk nda ndandu fay fay ñu ñu yemale leen bërëb yi nga xam li nga xam ne moom mooy tàndarma yi ñu dagg leen ñu daal di jël jarab datti tàndarma yi def ko qibla jumaa ji naka noonu tamit gis nañ euh, hadith sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu anhu bi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa ne harrama ma bayna laabatay al-madina ala lisani ne diggante euh, ñaari euh, la ñaari bërëb yi nga xamante ne dafa am suuf maanaam suuf la tund woo xam ne dafa am ay xeer yu ñuul yooyu madina yi dañ ko araamal maanaam dafa nekk lu orma guñ ko jox ci sama euh, làmmin naka noonu tamit gisoon nañ ci hadith sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne moom lay wax ne ma indana shay'un illa kitaabullahi wa hadhihi as-sahifatu an an sallallahu alayhi wa sallam ñun dey dara nekkul ci ñun maanaam waa ahlul bayt lu dul téere yàlla bi ak xanaa sahifa bi muy kii gi nga xam ne moom lañ jëlee ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, te ci biir euh, kayit googu euh, mu am na ci li nga xam ne moom la yeen yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama di wax ci màggaayu madina mu ne al madinatu haramun ba bayna ayrin ma bayna a'irin ila kaza man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdathan fa alayhi la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in wa alayhi laanatullahi wal malaikati wan naasi ajma'in mu ne képp ko mu ne Madina xaram la li ko dalee ci Aa'ir ba nangam mooy sawr képp nag koo xamante ne da nga fay sos lu bon mu ne wala boog nga daal di eh, indi mu nga daal di laq koo xamante ne ku fi def defkat lu bon la kooku day mu yàlla dana dal ci ko ak malaaka yi ak nit ñëpp Ehm, mu ne laa yuqbalu minhu sarfun wala adl te duñu nangu ci moom ehm, farata wala naafila wala boog ak tuub wala boog ak ak kem ak eh, wat wattu naka noonu gisoon nañ ci baabu fadlil madinati wa annaha tanfi naas bunt bi nga xamante ne mooy wax ngëneelu madina te it ne moom day daal di eh, setal nit ñi da wala day dàq nit ñi eh, naka noonu ñu gisoon ci hadis sayyidina Abu Hurayra tabi radiyallahu anhu bi nga xamante ne ne yenente bi alayhi salatu wassalam dafa ne umirtu bi qaryatin ta'kulul qura yaquluna yasribu wa hiya al madina tanfi an-nas kama yanfi al-kiiru khabasa al-hadid mu ne ni nga xamante mu ne e, madina mu ne mu ne am man dañ ma digal ci dëkk boo xamante ne moom day lekk yeneen dëkk yëpp maanaam ci ngëneelam ak it diine ji nga xam ne moo fi samp day ni muy lawee Yasrib nag lañ koy wax mooy dëkk bu gent waaye nag moom mooy almadina euh, dana dàq nit ñi comme ni nga xamante ne non wala maanaam di setal nit ñi di dindi euh, nga xamante ne ñoom ñooy euh, nekk ci nit ñi ci lu bon comme ni nga xamante ne noonu la tàkk tàkkuk uu law wude bi déedéet law be tëgg voilà takk takk tëgg bi di di di di di di di di di dindee li nga xam ne moom mooy sobek weñ naka no léegi nag ñu daal di war a gis baabun almadinatu taaba baabun bunte ngi nii boo xam ne day wax ne almadinatu madinatul munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam moom de taaba maanaam dëkk la boo xamante ne bu teey la te sell maanaam loolu lay tudd tudd dëkk bi nag dëkk bi bëri na li nga xam ne moom la tudd donc tudd comme niñ ko gisee woon tudd na almadinatul munawwara donc tudd na tamit al munawwara ak al munayyira mooy di liy leeralaate tudd na ak ak tayyiba maanaam euh, te moom mooy lu teey li te te te te baax tudd na taaba mooy lu baax li te sell te teey tudd na euh, miskina mooy mi nga xamante ne ñëpp dañuy daal di wëlbatiku di dellu di dalay ci ñoom tudd na euh, euh, al jaabira mooy liy noot tudd na al mahabba mooy sopp mbëggeel tudd na al mahbuba mooy ak maanaam li nga xamante ne dafa am euh, maanaam bëgg giñ koy bëgg maanaam day daal di jañ maanaam day day xëcc mbëggeel ci nit ñi tudd na bon yasrib la boo xam ne yenente bi sallallahu alayhi da ko doon bañ te comme ni nga xam ne ci làmminu naafiq yi rek ñoom ñoo ko doon wax naan yaa ahla yasriba maanaam euh, laa la muqaama lakum farji'u maanaam loolu ci làmminu naafiq yi la waaye dëgg-dëgg tur boobu maanaam madinatu munawwara la ala saakiniha euh, afdalu salaatu wassalaam tudd na alqaasima mooy li nga xam ne day damm loosu buuru euh, maanaam képp koo xamante ne daf koo bëgg a noot maanaam dëkk boobu tudd na ko Euh, tudd na yeneeni tur yoo xamante ne euh, yëpp ay ay tur yu turu madinatu waral la ala sakina afdalu salaatu euh, wassalaam comme ni nga xamante ne tamit noonu lañ ko gise woon ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna mu léegi nag dëkk bi maanaam tey gi mu tey ak sell gi mu sell yenente bi sallallahu alayhi day wax maanaam ne borom bi subhaanahu wa taala moo ko tuddee ci làmminam moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa salaam te it comme niñ koy gis insha allahu taala maanaam keroog ba ca ba Tamimu Daari ni mu nekk ci hadith sahih imam Muslim rahimahullahu taala bi eh, Tamim ad-Daari radiyallahu anhu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa gisoon dajjal bi nga xamante ne ci la woogaay ne leen ah sahaaba yi mu dajale mu woo leen mu daal di yéeg ci kaw daal di ne ñu ne ñu ñu woote bu ko defee mu xutba mu daal di sant yàlla daal di eh, daal di eh, daal di ne Euh, daal koy bàkk kañ ko daal di dëgg ci ci kaw mimbar bi mu dëgg ci tànkam euh, daal ni gis nga dëkk bii daal ni haadihi taaba haadihi taaba haadihi tayba maanaam dëkk bu teey bu sell bu baax baa ngi nii mooy madinatu munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ngir ne dajjaal daf ni man dinaa mën a dugg ci dëkk yëpp ba mu des Makka ak Madina comme ni nga xamante ne euh, loolu mu wax ne la ma leen daan wax ci dajjaal day tamit mu daari bii dëggal na ko loolu moom moo tax boobu xadiis moom mooy xadis bi nga xamante ne euh, maanaam mooy càllale bi yegg si ba ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne diw maanaam moo ma nettali maanaam muy saxaaba yi radiyallahu anhu kenn ci saxaaba yi moo ko nettali muy xadis boobu nekk saxi maam sumbu euh, tam sayyidina Tamim ad-Dari radiyallahu ta'ala anhu muy kon euh, mu ne qaala bil isnaadil muttasil fil kitaab li haddathana Xaalid ibn Maxlad te moom mooy al-Qutwaani Abul Haytham qaala haddathana Sulaymaan te mooy ibnu Bilaal al-Qurashi at-Taymi mu ne qaala haddathani Amr ibn Yahya te mooy ibnu Umaara euh, al-Ansaari al-Maazini euh, mu ne an Abbaas ibn Sahl ibn Sa'd muy ibnu Maalik euh, ibnu Xaalid as-Saa'idi muy doom kon ci Sayyidina Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi radiyallahu ta'ala anhu an abi humaydin eh, te moom mooy as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu di sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di Abdurrahman ibn Sa'd ibn al-Munzir radiyallahu ta'ala anhu eh, moom gisoon nañu ko ci eh, ci kitaabul azan maanaam ci ak xadiisam boobu radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne ci la doon nettali julli yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn àdduna soixantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne aqbalna dëgmal nañ ma'an nabi ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam min Tabuk jóge ci xare Tabuk kon muy di juróom ñeenteelu at ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hatta mbéta ashrafna ñu daal di siin al madinatu madinatu munawwara ala saakiniha afdalu salatu wassalam fa qaala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne hadhihi Taaba maanaam dëkk bu sell te tey baa ngi nii te Euh, te maanaam te loolu dëkk la boo xamante ne képp euh, suuf si ak bërëb bi maanaam xattaa xet bi nga xam ne moom la dëkk bi yore ak garab yi nga xamante ne ñoom ñoo ko nekk ak maanaam bokkul ak yeneen dëkk yi ci àdduna bi ngir teey ak sell te nga xamante ne moom moo fa nekk te loolu barke yenente bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngir ne ci cosaan dëkk bu melutoon noona maanaam dëkk bu gent la woon ba sax ñaari nit ñi buñ fa daan dugg dañuy am euh, maanaam ak feebar gu leen dugg ngir xet gi nga xam ne moom moo fa nekkoon te loolu moom moo génn maanaam mooy sababu génn àdduna ak wayjur yenente bi sallallahu alayhi wasallam muy wayjuru góor wala wayjuru jigéen ñoom ñëpp bi ñu rombee Madina xet googu leen dugg ci la leen feebar bi leen yóbbu àllaxira euh, dale maanaam waaye nag yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw gëm fa ñëw moom moo leeral dëkk ba seelal ko teeyal ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi woon na ko hadith numéro euh, mille quatre cent quatre-vingt-un euh, ci euh, kitaabu zakati baabu xarfu samar naka noonu imam Ahmad indi na ko hadith numéro vingt-trois mille six cent quatre tey ñu gis ne waa saabu kutubu sitta imam al-Bukhari rek moo ko fi indi te fii la ko mujjee indi itam maanaam jeex na moom tamit te hadith la bu mu wéetoo wëllif imam Muslim waaye hadith la sax bu mu wéetoo wëllif mboolem ashaabu kutubu sitta rahimallahu al-jamii' mu ne baabu laabatayil madina baabu buntu laabatay ñaari euh, tund yi yi nga xam ne Euh, maanaam ay xeer yu ñuul dañ caa nekk ci kawam mu yal madina yu madina yi maanaam ngir ne madinatu munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam dafa am ñaari tund bërëb benn bi maanaam mi ngi nekk ci penku benn bi nekk ci sow maanaam ci penku penku jant jant bi bi ci des nekk ci sow bi donte yeneen ñaari wàll yi tamit am nañu waaye yooyu dañoo jokkaloo ak ñaar yële maanaam loolu moom moo tax euh, ñuy tudd ñaari kese ngir ne ñaar la yoo xamante ne dañoo euh, wër loolu moom moo tax bu ko defee ñu daal di ndar képp Madinatul Munawwara mu des place bu ndaw boo xamante ne loolu moom moo tax xare Xandaq bi mu amee euh, loolu Seydina Salman al-Farisi radiyallahu anhu daal joxe méthode boobu nga xamante ne xam na ni de toute fi fii Madina la maanaam ni mu bindoo mënuñoo nit ñoom yéeféri mënuñoo dugg si ci dëkk bi lu dul jaarale ko ci benn bunt boo xam ne foofu rek ko fa ne foofu rek la lan daal di gas mu daal di maanaam euh, euh, problème bi yëkkati ko Euh, kon mooy ñaari euh, tund yooyu ji tund yi euh, Madina yi waaye diggante boobu yëpp nag yeneen maanaam li nga xamante ne moom moo moom lay wax fii maanaam mooy ne bërëb yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ne dafa bokk ci bërëb yi ñu xarmaali maanaam bërëb yi jox orma mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi al kitaab li haddathana Abdullah ibn Yusuf mu ne mu ne qaala akhbarana Malik Anas an ibn Shihab az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib ibn al-Hasan an bokk ci fuqaha sab'a an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala maanaam càllale gi maanaam bokk na ci asaxul asaanid yi comme ni nga xam ne noonu lañ ko euh, gisoon radiyallahu ta'ala an sayyidina Abu Hurayra annahu radiyallahu anhu nee na kaana nekkan na yaqulu di doon wax naan law ra'aytu bu ma gisoon az-zibaa euh, euh, kéwali bil madinati ci Madina tartaw muy foraatu maa maza artuha doonu ma ko woon doonu ko rëbb maa du ma dal ci kawam ngir mën koo rëbb su ma gisee ay kéwal ñuy du ma leen rëbb qaala rasulullah mu ne ndax ndawal yàlla maanaam li mu bëgg a wax foofu moom mooy euh, lan moom moo tax mu war a attewoo loolu maanaam moom mooy day indi waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ne mbir mi tegu ko rek ci am xelam wala boog jàpp ne ah dëkk bi nag wax dëgg yàlla comme dëkk bu toll nii nangam nangam du ma ci def lii duma ci def laa déedéet waaye def koo teg ci ne wax joo xam te ne waxu yonent bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne maa bay na diggante laa maa bay na lépp maa lépp loo xam ne bay na mi ngi ci diggante laa ba tey ñaari tundam yi nga xamante ne dañoo ñuul maanaam dafa am xeer yu ñuul yu tegu ci seen kaw yëpp xaraamun dafa nekk lu ñu ormal maanaam dafa dugg ci xaram bi te kon loolu day daal di dëgëral li nga xamante ne moom mooy wax jumhurul ulama rahmatullah alayhim ñu ne madinatul munawwara dafa nekk dëkk maanaam dafa am ah, ah, xorma boobu nga xamante ne moom la am maanaam muy kon dëkk la boo xamante ne maanaam xaram la waaye nag euh, li nga xamante ne moom mooy li ñëpp dëppoo mooy fu fekkonte ne tey daf daf ko rëbb rëbb googu noonu du ci am maanaam du ci euh, euh, du du ci am du am paj maanaam amul jazaa'u sayri maanaam loolu euh, mboolem borom xam-xam yi dëppoo nañ ci rahimallahu al-jamii' hadith bi imam al-Bukhari indi woon na ko hadith numéro mille huit cent soixante-neuf te fii la koy mujjee indi tamit hadith bi imam Muslim indi na ko hadith numéro mille trois cent soixante-onze mille trois cent soixante-douze ñaari yoon ak mille trois cent soixante-treize imam Tirmidhi indi na ko xadis numéro 3454 ak 3921 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 3113 euh, imam Maalik indi na ko xadis numéro 2591 ak 2600 euh, imam Ahmad euh, ibn Hanbal moom indi na ko juróom-ñeenti yoon kon ñu gis ne xadis bi wa ashaabu kutubu sitta ñoom indi ko moom def imam Abu Dawud imam An-Nasaa'i rahimallahu al mu ne baabu buntu man ki nga xam xamante ne ba dafa sib anil madinati madinatu munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam moom dafa bañ madina maanaam daf koo sib na jàpp ne daal foofu moom c'est boo fa nekkee amul ay baar amul ay nangam yu yëpp yi nga xamante ne moom lañ fa bëgg a def duñ ko mën def nangam nangam bon foofu daal xam naa ne dandu ko rek muy gën wala boog daal di jàpp ne rek ne waaw xam naa dëkk bu baax laa noonu dafa sell te man boo moo tax daal xam naa damay génn ba génn ci biti bu ko defee foofu moom mën nañ fay def yenn yi wala mën nañ fa yooyu yëpp maanaam ak yu demee nekk noonu wala boog daal lenn lu mën a doon lu war a tax nga daal ni sori nga daal di jàpp ne da ngaa a génn Madina maanaam dëkk biti Madina gënal na dëkk biir Madina loolu moom moo tax euh, bunt bii di ñëw euh, loolu mu indi ci xadisu Seydina euh, Abu Hurayra Seydina Sufyan ibn Abi Zuhayr radiyallahu ta'ala anhuma mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab li haddasanaa Abul Yamaan muy euh, Naafi al-Hakam ibn Naafi al-Bahraani mu ne qaala axbaranaa euh, Shu'ayb moom mooy ibnu Diinaar al-Himsi euh, Abu Bishr an az-Zuhri mooy Muhammad ibn Shihaab az-Zuhri mu ne qaala axbaranii Sa'iid ibn al-Musayyib ibn Hazl anna Abaa Hurayra radiyallahu ta'aala anhu qaala nee na sami'tu dégg naa Rasuulallaah ndawal Yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaquulu muy wax naan yatrukuuna dañ ñu ngi danañu bàyyi al madinata madinatu munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam ala xayri ci li gën maa li nga xam xamante ne kaanat noonu la nekk euh, wax ji nag li nga xamante ne euh, moom mooy wax ji mu wax ne dinañu bàyyi madina te bañ koy bàyyi xaal bi mu nekk mooy xaal bi mu gënee loolu Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma def ko ci diingat maanaam dafa ni Seydina Abu Hurayra radiyallahu li nga dégg du noonu li nga wax du bokkut ak li nga bi wax sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne ko ndax bi ko mu waatal ko ci yàlla ne bi mu koy wax ma nga fowante moom moo ko dégg mu ne ko waaw waaye waxutoon loolu ala amari ma kaanat la wax maanaam ci li gën a li ñu gën a mën a dëkkee maanaam mooy lu gën a bëri euh, ay dëkkuwaay yu yu fa nekk lañu la wax ngir ne mu ne ko sax bu doon ne ala xayri ma kaanat la muy ni mu gën a moom mooy jamono moom yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala kulli xaaleen euh, ba bu doon wax ne ci ni mu gënee maanaam mooy ci ni mu gënee ci dëkkuwaay bu boobaa ñu mën koo firee noonu wallahu aalam mu ne laa yaxshaha du sogg madina maanaam du dugg dugg biir madina illaa lu dul al al al awaaf ñay foraatu maanaam ñay foraatu rek ñoo fay dugg yuridu mi ngi ci namm nag awaaf yastibaa'i ñay foraatu ci ndegment yi wa tayr rek picc yi maanaam dañuy bàyyi madina gaa yi dañ koy bàyyi génn dem maanaam walla nekk ci yeneen ba bàyyi ma Madina loolu mujjug jamono lay am maanaam loolu amagul léegi voilà loolu mu mujjug jamono lay am loolu moom moo tax képp koo xamante ne jàpp na ne adduna bi léegi mu tukki dëgg-dëgg c'est parce que xamagul maanaam dafa am ay maanaam xadiis yi bokk na ci yi nga xam ne ñooy leeral ne ñooñu nga xam ne dañoo obsédé par ne fin du moom léegi mu ñëw dajjaal a ngi ñëw adduna euh, mahdi bi suba lay ñëw Euh, di di concentré wu ci loolu seen adduna yëpp seen discussion yëpp di tourner autour de loolu dëgg-dëgg c'est parce que maanaam euh, loo benn mandargala buy wane ne ñoom xamuñu wax yent bi sallallahu alayhi wasallam ci yi nga xamante ne moom mooy ashratu saa maanaam mooy mujjantalub jamono lan lay maanaam nan la adduna di balaa adduna tukki lan mooy xew ngir ne suñ ko xamee woon noonu maam dinañ teel a xam ne lii yegseegul maanaam adduna tukkeegul ma du léegi de tukkeegul dégg nga maanaam képp am programme booy dox na nga ko dox parce que àdduna tukkeegul dégg nga <laughs> wa aaxiru mu ne mujjantalug man ñi nga xamante ne maanaam nga xamante ne subhaanallah comme ni ko yeneen xadiis yi di leerale dañuy dem ba nga xam ne Madina euh, dëkk bi tellement que kenn doot fa nekkati nit ñi dañuy génn nekk ci yeneen i soxla dem nekk ci leneen ba nga xamante ne lenn rek ñoo fay nekk moom mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ndegment yi ñooy ñëw di dugg ci euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy picc yi ñoom ñooy ñëw euh, ba nga xamante ne sax ab till day mën a ñëw yéeg ci kaw minbaru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te kenn du fa nekk kenn na ci dëkk bi loolu yëg seegul loolu loolu loolu sori na lool lool lool lool dañ yàlla sàmm adduna tukkeegul de dégg nga kon euh, <laughs> mu ne wa aaxir mujjantalu man mi nga xamante ne yoxsaru ñoom la ñuy pang mooy raayaani ñaari sàmmkat min Muzayna ci na maanaam am na ci yeneen i riwaaya daf na kenn ki kenn ki dëkk dëkk Juhayna mais ala kulli xaal ñu ay maanaam dañ leen a euh, jëlee rek maanaam wax ne waa Muzayna lañ euh, ñoom ñaar nga xamante ne ñoom yuuri daani ña ngay namm maanaam ña ngay dem jub al madina ci madina maanam di dem madina ñoom ñaar yan iqaane ñiy dàq Ah, ba bi bi ghanamihima ci seeni eh, gàtt yi maanaam ñuy daq di sàmm seen gàtt yi ñooñu ñooy maanaam fii dafa ni ñoom la ñuy fang maanaam li mu ci namm moom mooy ñoom la ñuy mujjee génn génn at moom ñoom ñooy mujjee dee ci kaw suuf bu ko defee après ñooñu bu ñu deewee après ñu dekkal leen maanaam loolu lay wax moo tax mu ne ñooñu ñooy ñuy mujjee fang dégg nga fa yajji daane xaar ñu daal di fekk dëkk ba wax seen mu nekk lu gent kenn dëkku fa kenn nekku fa maanaam ñuy sàmm di dem dugg ci biir Madina buñ duggee dëkk ba duñ fa fekk kenn hatta maanaam lii da lay wan maanaam de e, situation yi désastreuse yi walla moo lay wan ne ah, ah kon nit ñi féeg ñi ngi dëkk Madina mooy àdduna tukkeegul maanaam mooy kon dafa bokk ci garantie wu àdduna di continuer di am mooy nit ñi di continuer di dëkk Madina hmm. maanaam kon da gis ne. Euh, kon moo tax muy wax kon sibal bàkkaaru bi garaaw ci nekk ci bañ a dëkkuma Madina ndax man su ma nee man dëkku ma fa yow nga ni dëkkoo fa maanaam fekk rawatina bu dee dañ faa juddoo wala dañ faa dëkkoon keneen ki ne dëkku ma man dem naa keneen ki ne noo man finalement dem na bu yàggee lii day xew maanaam kon bu boobaa loolu moom mooy maanaam moom mooy sensu maanaa bi tax imam al yi indi fii xadiis euh, bi mu ne xatta mbéte xat iza balaga bu ñu yeggee ci ba ci saniyatul wadaa maanaam a dund uh, la saniyatul wadaa xarra ñoom ñu daal di rot ala wujuhihim ci seen xar kanam yi ci la ñuy génn àdduna ah, ginnaaw ga nag après ñu yowmal xiyaamati maanaam après ci la yowmal xiyaamati di am maanaam ñii ñooy mujjee dee ci nit ñi voilà maanaam tey imaginer nga tey dëkk Medina nga xam ne day day gën di yaatu ak nii nga xam ne noonu lañ koy toppatoo ak nit ñi niñ fay maam maam maanaam di maam di dem maanaam nga jekki-jekki ñu ne kenn dematul kenn kenn kenn kenn dematul kenn bëggutu faa dugg loolu yëg seegul adduna bi des na tukkeegul de dégg ah, hadith bi eh, eh, imam al-Bukhari fii rek la ko eh, indi imaamu Muslim indi na ko xadis numéro mille trois cent quatre-vingt-neuf ñaari yoon imaamu Malik indi na ko xadis numéro deux mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept imaamu Ahmad indi na ko xadis numéro sept mille cent quatre-vingt-treize huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ak neuf mille soixante-sept dañuy gis ne xadis bi kon waa ashaabu kutubu sitta maanaam waa saxiix rek ñoom ñoo ko indi am maanaam amma ashaabu sunan sunan ñoom ñëpp kenn indiwu ko ci rahimallahu jami'a mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab li haddathanaa Abdullah ibn Yuusuf at-Tinnisi mu ne qaala akhbaranaa Maalik mu ibn Anas an Hishaam ibn Urwa ibn Zubayr ibn Awwaam an abiihi mu jëlee ci baayam muy Urwa ibn Zubayr ibn Awwaam an Abdullah ibn Zubayr muy ibn al-Awwaam muy kenn ci al-Abaadila al-arba'a radiyallahu ta'ala Abu Bakr dañ koy wax Abu Hubayb al-Qurashi al-Asdi Euh, nekk maanaam euh, euh, maanaam bokk ci sahaaba yi radiyallahu anhum gane adduna ñaareelu at ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi mooy sahaaba bi njëkk gane adduna mm-hmm. génn adduna soixante-douzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci cong boobu nga xamante ne moom lañ ko cong ca Makka mu ngi génne adduna danna ca Makka gane adduna Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam dak sahaaba di doomi sahaaba radiyallahu anhum mooy sayyidina Zubayr di mm-hmm. mbokk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax ah, Euh, ci ci ci wàllu ndey ak ci wàllu baay maanaam ci wàllu baay surtout ci wàllu baay maanaam Seydina Abdullah ibn Zubayr ibn euh, Awam ndax Seydina Zubayr ibn Awam soxna Safiya moo ko moo ko jur Safiya di doomi Abdul Muttalib maanaam di bàjjanu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam kon moom bàjjanu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maamam la ñoom moo Yonent bi sallallahu alayhi bokk nañ maam muy Abdul Muttalib kon euh, beneen bi ci des moom mooy ne bu dee ci wàllu yaayam nag waa kër Seydina Abubakar ndax soxna Asma moo ko jur moom Urwata Euh, rakkam la maanaam rakkam la waaye daf koo gën a yéex a gane adduna mm-hmm. voilà vingt-troisième année ci la gane adduna maanaam ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ibn Abi Zuhair euh, moom radiyallahu ta'ala anhu euh, al-Qard al-Azdi maanaam waa Azdu Sha'una foofu la bokk al-Azdi ash-Shana'i mooy euh, euh, moom ci saxaaba yi la bokk radiyallahu taala anhu waa madinatul munawwara la ala saakini afdalu salaatu wassalaam ñaari euh, xadis moom mooy maanaam moom la yore moom moom moom sax musnadam yëpp ñaari xadis kese la xadis bu njëkk bi moom mooy bii ñaareel bi ci des moom mooy fi mu naan maniqtana kalban laa yughni anhu zar'an wala dar'an naqasa min amalihi kullu yawmin qiratan maanaam mm. euh, boobu la maanaam xadis boobu la mooy xadis euh, boo xamante mooy mooy képp ku yor ab xaj boo xamante ne jariñu la euh, tukki te jaru jaruñu la mbay wala sàmm maanaam maanaam waa waa wala maanaam yooyu noonu wala boog maanaam womat gël womat silmaxa mu ne képp koo xamante ne da ngaa wut xaj bu mel noonu bis bu jot ñu dindi ci say téya balu tolloo xiraat mm. maanaam Mm, xam nga luy xiraat mm-hmm. mooy comme doj doj Uhud ci tiyaaba mm-hmm. maanaam bis bu jot yal nañu yàlla sàmm mm-hmm. te bu bawee nit tamit ñu dindi xiraat bu bu bawee nit mm, yal nañu yàlla sàmm dégg nga moom moom ñaari xadis yooyu daal te ñaari xadis yëpp ñu ngi ci euh, ci ci Sahih Sahih Bukhari ak Sahih Muslim ah Euh, dégg nga kon radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na sami'tu dégg naa mooy eh, Sufyaan ibn Abi Zuhayr radiyallahu anhu moom fii lañ ko njëkk euh, moom radiyallahu maanaam euh, xadisam bi ak beneen xadis bi imaam al-Bukhari dinañ leen indiwaat voilà dinañ leen indiwaat rek la dégg nga radiyallahu ta'ala anhu annahu sam qaala moom nee na sami'tu dégg naa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax naan dina ubbi def ubbi al-Yaman Yaman fa yatiya mu daal di dikkee ñëw euh, dikkee qawmun aw nit yubissuuna euh, ñuy daw maanaam di di di maanaam dafa tuddee euh, yubissu mooy bassa ya bussu bassan comme li alquran wax wa bussatil jibaalu bassan maanaam mooy wal boo xam maanaam luy daw daw daw daw lu lu lu lu lu wal luy wal wala luy walangaan maanaam loolu mooy wane gaa yi ni nga xam ne noonu la ñuy yàkkamtee di dem foofu maanaam loolu lay wax ni mu ne ñuy gaawtu di dem fa yatahammaluuna maanaam bu ko defee ñu daal di yóbbaale bi ahlihim seen njaboot wa man ata'ahum a képp ku leen topp waaye nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam teg ci ne wal madinatu te madina xayrun moo gën lahum ñeel leen de law kaanu ak a neexoon de yàlla mën nañu xam ne ay bu ñu xamoon wala law kaanu ay bu fekkoonte ne yàlla mën a xam nañ wa tuftahu def na ubbi tamit ash-sham sham fa yatiya maanaam bu dee yaman moom ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko ubbi comme ni nga xam ne noonu la leera waaye nag Sham ginnaaw yenente bi lañ ko ubbi sallallahu alayhi wasallam foofu waaye tuftahu te dinañ ubbi ak Sham Sham fa yatiya mu dikkee qawmun eh, aw nit yubisuuna ñuy gaawtu di ñu daal di yóbbaale bi ahlihim seen njaboot wa man ak képp koo xam ne ataam topp na leen waaye wal madina te madina de xayrun moo gën lawum ñe leen law kaanu ay bu fekkonte xam nañ wa tuftahu te def nañu biyàlla iraq iraq fa yatiyo mu daal dikki qawmun aw nit yu bi suuna euh, ñuy gaawtu di daw du fa yatahammaluna yóbbaale ñoom bi ahlim seen njaboot wa man ak képp ko xam naa taahum topp na leen wal ma dina madina xayrun moo gën lahum ñeel leen law kaan waaye bu nekkoon ya'lamuna nañ xam hadith bi bokk na ci euh, li nga xamante ne moom mooy euh, dala bu wax maanaam lii tegtale leen yenente bi sallallahu alayhi wasallam dëgg dëgg yenente la parce que lii mu wax mooy waxoon na ne lii dina am te am na te ordre bi mu ko waxee noonu la amee yaman lañ njëkk ubbi teg ci Sham teg ci Iraq maanaam nii la la toppantelee tamit comme ni nga xam ne noonu la ko yenente bi waxee sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallama euh, te euh, kon loolu day tegtale ne maanaam beneen bi ci des mooy day tegtale ne Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam moo gën yeneen dëkk yi nii ànd ak ne yeneen dëkk yi nii am nañ ay ay ngëneel yu ñu amee waaye Madinatu moom moo leen gën meneen bi ci def tamit li ñuy mooy ne euh, borom moo xam yi wuute wuñ rahmatullah ci ngëneelug Madina fi ñu wuutee moom mooy mook Makka bu gën maanaam loolu la ñuy wute waaye ndax jël Madina moo gën yeneen dëkk yu dul moom kooku moom ñaari nit ñu xellu rek duñ ci werante maanaam euh, ñaari jullit bien sûr maanaam yu xellu duñ ci werante maanaam hadith euh, bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii rek la ko indi imaamu Euh, Muslim in na ko xadis numéro mille trois cent quatre-vingt-huit ak euh, maanaam ñaari yoon imam Mâlik in na ko xadis numéro deux mille cinq cent quatre-vingt-seize moom Ahmad in ko xadis numéro vingt et un mille neuf cent quinze ak vingt et un mille neuf cent quatorze bokk maanaam vingt et un mille neuf cent quinze kon ñu gis ne xadis bi ñi nga xam ne ñoom ñoo ko indi ci waa mooy euh, mooy waa Sahih ñoo ñoo ko indi maanaam beneen xadisam bi nag ci la moom la waa waa waa kutubu sitta maanaam yeneen waa sunan indi maanaam yeneen xadisan mais bii moom ñoom ñaar rek ñoom ñoo ko indi euh, te ku nekk maanaam ci benn bërëb nga ko indee euh, rahmatullahi ala jamii mu ne baabun al imaanu yaziru ilal madina baabun bunta ngi ni al imaanu yàlla yaziru day fan yarizu yarizu day fanaani ji maanaam day dem di dellu ji di dugg di fanaane ilal madina ca madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam ngir ne eh, yenente bi sallallahu alayhi alihi wa sallam mooy ki nga xamante ne moom moo moo moom leeram di téye ngëm yàlla nit ñëpp maanaam képp koo xamante ne te leeru ngëm yàlla yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam leeru yenente bi sallallahu alayhi wasallam ah, baatinam téyewu ko du mën taxaw loolu mooy ne kon te yenente bi sallallahu alayhi wasallam nga Madina maanaam ci jëmmam sallallahu alayhi wa alihi wasallam ah, moo tax maanaam Madina nekk bërëb bi nga xam ne mooy bërëbu delluwaayu ngëm yàlla yëpp voilà ngëm yàlla yëpp seen delluwaay mooy mooy mooy Madina waaw moo tax képp koo xamante ne sa xol maanaam nit ku gëm yàlla la te sa xol du dem Madina maanaam doo nekk koo xam ne da ngay xem ne ma bëgg a dem Madina maanaam euh, moo xam dem fa maanaam gis ko wala ziyaare fa wala book euh, dëkk fa wala yu mel noonu bu fekkee loolu moom mooy war ngaa tuumaal sa ngëm maanaam nga xool dëgg-dëgg ndax sa ngëm mat na wala book sa ngëm euh, yegg na fa tax ñuy wax waaye maanaam bu dee da ngay xalaat ah man de dëkk sangam war naa faa dem ah dëkk sangam war naa faa dem ngay xalaat rek waaye doo xalaat abadan Madina ne war nga faa dem maanaam yeneen yi damay dem tourisme fële damay dem dëkk yi kii damay dem seeti ji dëkk yi damay visiter ji te damay war naa visiter lële maanaam waaye Madina moom bokkul ci sam xel ci yi nga xamante ne boo toog naan war naa dem visiter fii maanaam yooyu bokku ci ah, yow xoolal maanaam tuumaalal sa ngëm parce que ngëm yàlla moom faaw day fanaani Madina maanaam loolu. yal nañu yàlla sàmm mais hadith mu ne qaala bil isnaad al muttasil fil kitaab li haddathana Ibrahim ibn al Munzir muy Abu Ishaq al Qurashi al Asadi rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Anas ibn Iyad muy Abu Damra al-Laythi al-Madani mu ne qaala haddathani Ubaydullah te moom mooy ibn Umar ibn Hafs ibn Aasim ibn Umar ibn al-Khattab Abu Usman al-Madani mu ne an Xubayb ibn Abdurrahman muy ibn Abdullah ibn Xubayb al-Ansari al-Khazraji Abul Harith al-Madani radiyallahu ta'ala anhu génn àdduna 132e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Hafs ibn Asim muy ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ma ngi sët Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu génn àdduna 90e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ñetteelu génération bi mu naan Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na innal imaana nak ngëm yàlla la ya'rizu gin nee ni day fanaani ji maanaam day day delluwaat ilal madina ca madina fu munawwara kama kem nga xam ne ta'rizu moom lay delluwaate al hayyatu euh, jaan bi ilaa joxri ha cam paxam maanaam jaan lu mu da wër wër wër wër bu jàqee ci paxam la jëm lu mu wër wër wër wër wër bu noppee li muy dox day dugg jiwaat ci paxam ngëm yàlla noonu la mel ak madinatu munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam loolu tamit beneen ngëneel la goo xamante ne ngëneelu madina la waxoon nañ ne madina bokk na ci turam yi tamit mooy daar mooy kër gi mu na moom mooy kër yenente bi sallallahu alayhi wasallam waaye mooy kër jullit ñi naka noonu al iman yàlla Euh, maanaam dafa bokk ci turu madina yi al walladina tabawu daala wal imaana min qablihim maanaam kon al iman dafa bokk ci turu dëkku turu madinatu munawwara yi ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam kon yelloo na mos ngëm yàlla yi nit ñi di delluwaat madinatu munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam ci kaw loolu kon dañuy xam ne madina mooy dëkk bi nga xamante ne leeru ngëm yàlla yi nit ñi ja euh, dañ fay dañ fay dañ dañ dañ fay dañ fay kerlu ci maanaam leerum ngëm yàlla yi nit ñëpp dañ fay kerlu ji lu tere kon mu nekk dëkk bi gën a leer ci dëkk yi rawatina ne rawatina ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom moom ma nga fa tëdd sallallahu alayhi wasallam dégg kon hadith ah, bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii rek la ko indi imam Muslim indi na ko hadith numéro cent quarante-sept imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro trois mille cent onze imam Ahmad indi na ko xadis numéro sept mille huit cent quarante six neuf mille cent soixante ak dix ak dix mille quatre cent quarante kon ñu gis ne xadis bi ashaabu kutubu sitta euh, ñoom ñett ñoo ko ci indi ñett indi wuñ ko muy imam ñi ko indi mooy imam Bukhari imam euh, Muslim imam Ibn Maaja ñi nga xam ne indiwuñ ko mooy imam Abu Dawud imam Tirmidhi ak imam An-Nasa'i beneen bi ci des moom mooy képp ku ko indi ci ashaabu kutubu sitta maanaam benn yoon rek nga ko indi rahimallahu al-jamii' mu ne baabu ismi man kaada ahlal madina baabu buntu ismi bàkkaaru man ka nga xam te ne kaada day pexeel ahlal madina waa madina munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam maanaam di leen bëggal lu bon maanaam di leen bëggal lu ñaaw ak bi jéem a xool noo leen di tëralal pexe nooy yàqee seen dara nooy defee lu ñaaw ci seen jëmale ko nan ngay yàqee dëkk ba nan ngay def ba nga xamante ne euh, euh, yaa ñuy fay bañ maanaam nu ñuy def ba mu am fa ak yeneen ak yeneen yu mel noonu maanaam dëkk bu mel noonu maanaam kii def loolu bàkkaar bu garaaw bi nga xamante ne moom la nekkee euh, loolu lay wax nii mu ne qaala naa isnaad al muttasil fil kitaab li haddathana Husayn ibn Hurayth ma Husayn dañ koy wax al-Husayn ibn Hurayth euh, ibn Hasan ibn Thabit al-Khuzaa'i euh, muy Abu Ammar al-Khuzaa'i euh, di Marwazi rahimahullahu ta'ala bokk ci fukkeelu génération bi génn àdduna deux cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama bokk ci siqaatu taabi'i taabi'i rahimahullahu ta'ala mu ne qaala akhbaranaa al-Fadl muy ibn Musa as-Sinani muy Abu Abdullah as-Sinani al-Marwazi mu ne an Ju'ayd muy al-Ja'd wala Ju'ayd ibn Abdurrahman ibn Aws Abu Zayd al-Kindi rahimahullah ta'ala di waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam Euh, kon dañ ci xal jaar jaar dañ ci xal juay juayd tamit mm-hmm. an Aisha te moom mooy bintu Sa'd ibn Abi Waqqas al-Qurashiyya euh, rahmatullahi alayha wa radiyallahu anhuma di doomu ci sayyidina sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu euh, bokk ci ñeenteelu génération bi génn àdduna 117e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam annahaa qaalat moom nee na sami'tu dégg naa Sa'dan maanaam baayam mooy sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas abu ishaq al-qurashi radiyallahu ta'ala anhu qaala moom mu ne euh, sami'tu dégg naa nabi yonent bi sallallahu alayhi wa yaqulu mu ne laa yakiidu du tëral pexe du tëral pexe ahlul madinati waa madina ahadun euh, kenn illaa lulul in maa aday seey maanaam ci safara maanaam dañ koy dugal safara mu seey ci biir euh, te loolu xaqiqatan borom xam-xam yi wuute ndax adduna ak Euh, ndax maanaam mooy day tëral pexe nit ñi euh, waa Madina waaye borom subhaanahu wa day seeyal ay mbirum maanaam day yàq ay mbirum wala boog kenn daf koy alagee noonu wala allah àllaaxira la am na ay xadiis yoo xam riwaayaat yoo xam ne dañuy dëgëral ne maanaam mooy ne illaa zaaba fi maanaam day day day seey ci biir safara maanaam kon ñu gis ne kon àtte bi nga xamante ne moom lay wax mooy àtte ak àllaaxira loolu day wane ne ci kabaa'ir yi la bokk ci bàkkaar yu mag yi la bokk. maanaam ngir ne bokk na ci li ñuy wane bàkkaar bu mag mooy su amee mbugal moo xamante ne dañ koy teg maanaam dañ koy dañ koy dañ naan lii ku ko def nangam dana la dal ci mbugal moo xam mbugal boobu mbugalu àdduna la wala mbugalu àllaxira loolu day wane ne loolu bàkkaar mag la te lii euh, te maanaam sikk nekkul ci ne bàkkaar bi ci la bokk segam ne ngëm yàlla day day fanaani na mooy ne waa Madina euh, ci ñu gëm yàlla la ñu bokk maanaam loolu daa iman la maanaam tegtalewul képp ku nekk Madina yaay gën képp ku ci nekkul waaye képp koo xamante ne da ngaa dëkk Madina te di jullit maanaam sa ngëm maanaam mooy ne gëm nga yàlla waaye euh, comme ni nga xamante ne mu ne maa day seey kama kem ni nga xamante ne yan maa noonu lay seewee almelxu euh, xorom filma yi ci ndox ni xorom di seeyee ci ndox noonu la lay noon ngay noonu la nit kooku di seeyee biir safara te loolu day euh, day wane ni kon ci xeeti mbugal yi gën a tar lañ ko mbugal loolu nañ nga àlla sàmm moom euh, hadith bi moom al-Bukhari rahimahullahu ta'ala tamit fii rek la ko indi imam Muslim indi na ko hadith numéro 1387 imam Ahmad indi na ko hadith numéro 1558 1593 1606 ak 8373 kon ñu gis ne hadith bi ashaabu kutubu sitta borom sahih rek ñoo ko indi te ñoom ñëpp kenn benn yoon rek lañ ko indi rahimallahu jami'a mu ne baabu ataamil madina baabu buntu ataami tabaxi al madina madina mooy euh, tabax yu kawe yi nga xam ne mooy étage yi maanaam yu madina yi ngir ne madina tamit daf koo amoon maanaam dafa amoon ay étage maanaam ay tabax yoo xam ne ay immeuble mooy immeuble voilà mooy immeuble voilà ay immeuble daf koo amoon jamono yeneen bi dee sallallahu alayhi wa alihi wa sallama euh, moom lay wax ni baabu ataamil euh, madina mu ne qaala bil isnaadil muttasil wal kitaab la haddasanaa Ali mooy al-Madini mm-hmm. Ali ibn al-Madini qaala haddasanaa Sufyaan ibn Uyayna qaala haddasanaa ibn Shihaab az-Zuhri qaala axbaranii Urwa ibn Zubayr annahu qaala sami'tu Usaama ibn Zayd radiyallahu ta'aala anhu qaala ashrafa euh, xool na maanaam seen annabi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ala utumin ci ay tabax maanaam immeuble min ma dina ci tabax yi madina yi fa qaala mu ne hal tarawna ndax gis ngeen ma ara li ma gis in inni naka man la ara giñ naa ni maa ngi gis mawaqi'al fitani bërëb yi fitna yi xilaala buyutikum ñu dox seen diggante yi diggante yi seen euh, seen seen kër yi ka mawaqi kem to rotuwaayu alqatri toqi taw yi maanaam buy taw ni muy toqee tog tog nga gis ko maanaam mu ne noonu ni muy ni noonu laa gisee ni fitna yi noonu lañ fa yegg maanaam loolu li muy tekki mooy mooy ne waa Madina tamit tegtalewul ne ñoom fitna du am ci ñoom maanaam loolu moom moo tax ñi nga xamante ne euh, euh, maanaam moom la doon wax naan arab yi mooy ñoom euh, maradu ala nifaq ah, dañoo daw dañoo dugg dëgg maanaam mam dem ci naafeq mu ne wa min ahlil madina waa Madina tamit am na ci ñu mel na ñoom te Madina jamono Yonent bi sallallahu alayhi wasallam amoon na ay naafeq maanaam naa naafeq yi d'ailleurs sax foofu lañ nekkoon maanaam ma naafeq yi nekk ñu woon ci yeneen réew yi yeneen dëkk yi waaye Madina lañ nekkoon maanaam te ñooñu noonu mën nañ fa indi fitna loolu moom mooy moom tamit mooy xej maw li tax imaam al-Bukhari rahimahullah ginnaaw bi mu waxee ci bàkkaaru kuy tëralal pexe waa Madina maanaam mooy dëkkuwaay bi mooy ne globalité waa Madina dañuy gëm yàlla waaye nag am mën naa am ay naafeq seen biir te naafeq yooyu noonu da di jéema a euh, waa dëkk bi maanaam seen bakkaar nii la mel et que fitna yi maanaam mooy ni ci seen biir dëkk yi lañ lay jóge maanaam kon loolu tamit day war a tax ba ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk Madina tamit ñu war a def ak maanaam def ndànk maanaam bañ euh, di di di képp koo xam ne am naafeq nga wala ab yàqkat nga maanaam bañ bañ a dugg seen diggante wala bañ a dugg lépp wala bañ a indi foofu ay fitna te lii tamit euh, fitna yi muy wax euh, xew na maanaam ay fitna la yoo xamante ne xew nañu ci jamonoom mooy euh, comme li nga xamante ne noonu lañ gisee ne maanaam jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam am na naafeq yoo xamante ne dañ doon xam bu fitna bi ci seen biir voilà yabxu kumul kumul fitnata wa fiikum sama'una lahum maanaam am dañuy wut di di di xam bu fitna ba pare dafa am ci yéen ñoo xam ne ñu ngi leen di dañ leen di déglu maanaam kon loolu am na waaye fitne yeneen yi nga xam ne ñoom ñoo ci tegu lu deme nekk euh, waqaatul xarra ak euh, mooy soixante-troisième année bi ak te laata loolu boom giñ boom Seydina Usmaan radiyallahu anhu ak yeneen ak yeneen ak ginna laata loolu boom giñ boom Seydina euh, Umar ibn al-Khattab radiyallahu ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp di ay xew-xew yu fa am ak naka noonu du jomb tamit ci ginnaaw leneen mën fa am ma maanaam biir Madinatu Munawwara ci ay fitna ala sakina afdalu salaatu wassalaam euh, kon euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala mu ne taaba'ahu euh, Ma'mar mu ibnu Rashid mutaaba'a ci Sufyan ibnu Uyayna Ma'mar ibnu Rashid wa Sulaymaan ibnu Kasiir te mooy al-Abdi Abu Daawuda al-Misri dañ Abu Muhammad tamit Euh, al-Misri rahimahullahu ta'ala bokk ci juróom-ñaareelu génération bi génn àdduna 163 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an az-Zuhri jël ci moom Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri hadith euh, bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indiwaat hadith numéro 2467 3597 7060 imam Muslim indi na ko xadis numéro deux mille huit cent quatre-vingt-cinq imam Ahmad indi ko xadis numéro vingt et un mille sept cent quarante-huit vingt et mille huit cent dix kon ñu gis ne xadis bi waa sahaabu kutubu sitta ñi nga ne ñoom ñoo ko indi mooy waa saxiix maanaam euh, ñoo ko wéetoo wëlli waa ashaabu sunan rahimallahu al-jamii' mu ne baabul bunte ngi nii la la yadxulu du dugg ad-dajjaalu dajjaal al-madinatu madinatu munawwara ala saakinihaa afdalu yii nag dafa bokk ci ngëneeli Euh, madina yu mag yi mooy ne dajjal du dugg te madina euh, te dajjal borom euh, subhaanahu wa taala maanaam daf ko daf koo def mu nekk jëmm joo xamante ne jëmm ju doy waar la te saay-saay maanaam mu nekk koo xamante ne dëgg-dëgg moom ci boppam sax moo incarné caaxaan ak saay-saay ak caay-caay ak mbonte nekk nit koo xamante ne maanaam nitu lëndëm la ci njaalbeen gi ba ci jeexital gi maanaam nekkul amul dara lu baax lu ne ci moom mu nekk na ko tuddee noonu maanaam moom maanaam li nga xam ne noonu lañ mën a gisee ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam nekk koo xamante ne amul dara lu bon lu moom noonu mën a gisee ne dajjal moom amul dara lu baax lu ne maanaam moom euh, te borom subhaanahu da koy feeñal jamono ji nga xamante ne maanaam feeñ na maanaam am na mi ngi existé waaye borom subhaanahu wa ta'ala da koy feeñal jamono ji nga xamante ne ci la ñoom imaamul Mahdi yàlla ay saa sa sam di ñëw amul benn yenent comme li yenent bi wax sallallahu alayhi wasallam amul benn yenent lu dul ne wax na maanaam xeetami ne am na kuy ñëw ku doy waar ku tudd dajjal comme ni nga xamante ne loolu la amul benn yeneen koo xamante ne boo xamante ne lulul ne wax na ne am na yeneen buy ñëw ci kanam mu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom bu ñëwee suñu mission yëpp yàqu suñu suñu mission yëpp fi lay arrêté maanaam ñun suñu mission day dugg ci biir mission amul benn yeneen bu dul de xabaare na loolu waaye amul benn yeneen lu dul wax na ne dajjaal a ngi ñëw maanaam ngir ne ñoom ñaar ñoom ñaar ñooy ñi nga xamante ne kii dafa incarné lu baax kese kii incarné lu bon kese kii incarné xéewal kese kii incarné fitna musiba kese dina ñëw nag euh, te moom lañ doon wax léegi ne Tamimud Dari radiyallahu sayyidina Tamimud Dari radiyallahu anhu gis na ko mm-hmm. waaw moom ak ak ñi mu àndaloon hmm? euh, gis nañ ko dégg nga kon ñoom eh, waaye nag maanaam buy ñëw nee na dinaa dugg ci dëkk yëpp boobu des Makka ak Madina foofu rek la doon dugg feneen fu dul foofu dajjal daf fay ñëw jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam dajjal amoon na te dajjal euh, non seulement amoon na jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, mais comme que moom mooy voilà euh, yeneen moo tax euh, Tamimu Daar radiyallahu anhu informé ne xamale ne dajjaal ngi waaye jamono ji muy feeñ mooy jamono ji nga xamante ne ci la nit ñu baax ku mbaax ku mujj ci àdduna ci lay feeñe mu yent yàlla Isa alayhi salaam ak ak imaam al-Mahdi al ah? fee dafa làqu fee lay fee lay feeñe ñëw bu ñëwee nag day lëmbe àdduna day lëmbe àdduna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doon nañu wax ay mbiram nag lu bari ba sax nee nañu su fekkente ne man ñëw naa fekk moom nekku fi moom moom man dama dem fekk maanaam moom bu fekkente ne tombee naa ak daje naa ak moom boobaa man dinaa leen fegal ci musiba waaye su fekkente ne tasewuma maanaam dama dem fekk moom mi ngi fi maanaam muy doog a ñëw boobaa di leen maa ngi leen di dénk juróom-ñeenti aaya njëkk ci sooratul Kahf soo leen koy jàng du leen mënul dara voilà bu ñu xoolee xadiis yi doon gisoon nañ ko ci ci kitaabul azan yonent bi sallallahu alayhi ñaan yi muy ñaan di ñaan wa min fitnatil masiihid dajjal maanaam di maa ngi sàkku yàlla dina muslu ci fitna yi masiihid dajjal mu nekk koo xamante ne kon saay saay la bu yéeme yéeme bu doy waar boo xamante ne moom ci jëbi dañ ciy dóor tampon wu kafaara maam daa weddi yàlla comme yenente bi sallallahu alayhi wasallam ni mu amee tampon woon buy wone ne mu yenente mooy yenente bi maanaam kii moom moo mooy moom moo représenté soow nit ñu baax maanaam moo moo tëj nit ñu baax kee représenté soowu bon na dégg kon dajjal dana ñëw waaye nag du dugg Madina dégg nga mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Abdul Aziz ibn Abdullah mooy ibn Yahya ibn Amr ibn Uways uh, al aw al Uwaysi uh, al al al Aamiri di waa Madinatu Munawwara bokk fukkeelu génération bi Abul Qaasim mooy dàqantalam uh, Abdul Aziz ibn Abdullah al Uwaysi gisoon nañ ko ne gisoon nañ ko ah mu ne qaala haddathanii Euh, Ibrahim maanaam ne ne gisoon nañ ne moom dafa solo ci moom imam Malik voilà ak ci keneen groupement imam Malik mu ne qaala haddathani Ibrahim euh, ibnu Sa'd mu Ibrahim ibnu Sa'd ibnu Ibrahim ibnu Abdurrahman ibnu Awf al-Qurashi az-Zuhri Abu Ishaq az-Zuhri an abi mu jëlee ci baayam te moom mooy Sa'd ibnu Ibrahim ibnu Abdurrahman ibnu Awf an jaddihi moom mu jëlee ci baayam mooy Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf an Abi Bakra radiyallahu ta'ala anhu mooy Sayyidina Nufay ibn al-Harith ah, radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi mu jëlee ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala moom nee na laa yadxulu du dugg al-madinata madina ru'bu tiitaange al-masih masih ad-dajjal ad-dajjal ah maanaam Euh, danoo far bët bi moo tax ñoo ko al masih maanaam yent yàlla isa moom di maanaam moo tax ñaari masih ñoom ñoo daje masihu dajjal masihu al masih isa ibn maryam kenn ki masihu barak bu ñu barkeel mooy ku ñu masa ku ñu ku ñu ku ñu ku ñu ku ñu masa maanaam ci lépp loo xamante ne lu bon la mooy masihu euh, al masih isa ibn maryam voilà dégg nga waaye kii moom masiixa dajjal dañ koo masa ci lépp loo xamante ne lu baax la maanaam naka noonu dañoo ah, far benn bët bi moo tax benn bët la am boo tax xattaa ni nit ñi tellement que dañ koo gëm maanaam tellement que ay mbirum dafa yéeme maanaam dafa doy waar bokk plutôt que que que dañoo far bët bi maanaam ñu wutal ko ay màndarga yu bari pour ñu mën koo xàmmee voilà mu ne la ah. dana ñeel madina yawma izin bis booba sab'atu abwaabin juróom ñaari bunt ala kulli baabin ci ci bunt bu nekk ah, ah, ci riwaaya Kushayr Kushayman li kulli baabin la wax maanaam ah, ci bunt bu nekk ñeel na bunt bu nekk malakaani ñaari malaayika maanaam kon ñaari malaaka ñoo fay nekk njëkk di ko aar di aar Madina munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam xadis euh, bi euh, imam al-Bukhari dina ko indiwaat xadis numéro 7125 ak 7126 imam Ahmad dina ko xadis numéro 20441 20464 ak 20475 kon ñu gis ne xadis bi imam al-Bukhari daf ko wéetoo wëllif kan waa asxaabu kutubu sitta yëpp maanaam moom rek moom moo ko ci indi euh, ci waa asxaabu kutubu sitta rahimallahu al-jami' mu ne qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Ismaa'iil ibn Uways mu ne qaala haddathanii Maalik Euh, muy imaamu daaru hijra an Nu'aym ibn Abdullahi al-Mujmir muy Abu Abdullah al-Madani al-Mujmir euh, mu ne an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu euh, annahu qaala moom mu ne qaala wax na Rasulullah ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallama ala an qaabi ala dana nekk ci kaw an qaabi mbedd maanaam mbedd mooy an ah, maanaam ngir ne Madina mbeddam yi dañoo mel ni ay tund yu ci nekk mu ne mbeddaal Madina Madina malaa'ikatun malaa'ika yoo xam ne ñoom ñooy tax ba laa yadxuluhaa du fa dugg mukk ak taawunu ak mbas wala dajjal du caagen dajjal maanaam épidémie du dugg Madina mbas du dugg Madina naka noonu du euh, dajjal du fa dugg loolu tam bokk na ci ngëneelu Madinatul Munawwara yi ala saakinihaa salaatu wassalaam waaw déedéet waaw waaw moo tax képp ku bëgg a mucc ci benn ci ñaar yi moom mun ngaa daw bari la ba def làq fa waxu soo defee mbas du la dugg naka noonu lan du la dugg dajal dajal buy buy yegsi moom boo ko jiitoo ma di mucc ko su yegsee soo ko jiitoo Madina rek muy mucc na ndax moom du ñëw du fa yegsi te xataa moom dajjaal wax na ko bokk na ci li mu wax Tamimu Daari laa anhu mu ne ko bu ma ñëwee ba Madina dama fay fekk eh, ay malaaka ñu taxaw ci buntu bi yor seeni jaasi loola tax du ma fa mën a dugg maanaam même xataa moom dajjal information yooyu am na ko maanaam moo lay wan ne mboolem mi nga xam ne yenente bi saa am na ko maanaam côté baatin moom ci wàllu yàlla ci ay information yi nar a xew dajjal moom am na ay information yu yu yu yu yu yoo xam te ne moom yu ko concerné la ci baatin ci ci wàllu boobu maanaam loolu ah, waaw moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu biñ ko bi mu ko Tamimu Seydina Tamimu Dari radiyallahu anhu nettale loolu rek dafa dem daal di këdd maanaam dëkk daan dëkk baa ngi nii voilà fii mooy dëkk bu tey bu sell bu baax bu neex dégg nga euh, hadith bi imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indiwaat hadith numéro cinq mille sept cent trente et un ak sept mille cent trente-trois imam Muslim indi na ko hadith numéro mille trois cent soixante-dix-neuf imam Malik indi na ko hadith numéro deux mille six cent cinq euh, imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko euh, juróom ñeenti yoon kon ñu gis ne hadith bi tamit waa Sahih dañ ko wéeto waliif waa ashaabu sunan rahimallahu jami'a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 an qaala haddathani Anas ibn Malik muy maamam sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi mu jëlee ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala moom mu ne laysa amul min baladin benn dëkk illaa lul sayata'uhu dana ko joggi ak dajjaalu dajjaal dajjaal dana joggi dëkk yëpp illaa ba mu def Makka Makkata wal Madina ak Madina laysa du du ñeel la ñeel ko min niqaabihaa ci yoon yi ci yoonu Madina yi naqbun ab yoon illaa lu alayhi dana ca nekk rek maanaam la yoon bu mu wax bu asafula yoonu dajjal maanaam yoonu dajjal yi illaa lu dul alayhi dana nekk ci kaw yoon boobu al malaikatu malaaka yi ay malaaka yoo xam ne saaf fii ne dañuy dañuy euh, sàppe yahrusunaha di aar Madina maanaam ak Makka maanaam kon euh, bu boobaa amul benn yoon ci loolu rek day am ñu fa ay ay ay malaaka yu fa taxaw muy juróom ñaari bunt yi mm-hmm. su ko defee ah, dajjaal moom bu yegsee day daal du mën a def lu dul dellu ginnaaw mm-hmm. waaw su ma topp nag tar bi fu mu dina yëngatu al madinatu madinatu maanaam day def benn genre tremblement de terre mm-hmm. bu fa am maanaam day yëngatu bi ahliha ci ak ànd ak waa maanaam ñoñam la ña fa dëkk salaasa rajafaatin ñetti yëngatu fa yu fa yuxrij bu ko defee mu génnee allahu bur yàlla kulla kaafirin képp koo xam ne ab yéefér nga wa munaafiqan ak naafiq képp ku yéefér ku fa nekk ak naafiq rek tremblement de terre da lay génn dëkk voilà maanaam comme tamit buy segg gaa yi tëb génn voilà waaw Euh, voilà euh, imam al-Bukhari rahimahullah taala xadis bi na ko xadis numéro deux na xadis numéro sept mille cent trente-quatre ak sept mille quatre cent soixante-treize imam Muslim na ko xadis deux mille neuf cent quarante-trois imam Tirmidhi na ko xadis deux mille deux cent quarante-deux imam Ahmad na ko xadis douze mille deux cent quarante-quatre douze mille neuf cent quatre-vingt-six treize mille quatre-vingt-neuf treize mille cent quarante-cinq treize ci ashaabu kutubu sitta ñett ko indi ñett indi wuñ ko mooy imam ñi ñi ko indi mooy imam Bukhari imam Muslim imam Tirmidhi amma imam Abu Dawud imam An-Nasa'i ak imam Ibn Maaja ñoom indi ko rahimallahu al من قال بالإسناد المتصل في الكتاب إليه حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير من قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي عن ابن شهاب الزهري أنه قال من أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود mu bokk ci fuqahaa sab'a أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه muy Seydina Sa'd ibn Malik as-Sinaan رضي الله تعالى عنه قال حدثنا nettal nañu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hadiisan am waxtaan tawilan bu guddoo ani dajjaal ci mbiru dajjaal fa kaana nekk na nekkoon na fii maa ci maanaam moo tax yonent bi sallallahu da daan waxtaanee saay boobu parce que ak ah ak dajjaal ah mooy mooy mooy ku mën a kàcc koo xam te ne kàcc yu garaw lay kàcc loolu mooy dajjaal te dajjaal du benn nit kese maanaam ni mu amee euh, mahdi mahdi mais mu bañee am kenn koo xam ne mooy mahdi mais sauf que dafa am al mahdiyul muntazar maanaam mahdi mu mag boobu noonu la amee dajjaal yu bari mu ñu ñu tuddee ak dajaaji la voilà mooy ñoo xamante ne dañuy sol mbubbu diine mais di nax nit ñi ci wàllu diine ci ñooñu nag ay niveau lañ dafa am niveau yu gën a kawee yeneen yi ñi nga xam ne ñooy gën a yóbbaale mbooloo mu gën a bari rek mooy wane ni kii moo gën a incarné dajjaal waa maanaam dajjal daa am ay fils spirituel comme yeneen bi sallallahu alayhi wasallam fils nag ñoom dañuy ñëw kii euh, maanaam ki gën a garaaw mooy mujjee ñëw voilà maanaam lu ñu gën di dem gën gis nga moo tax lu ñu gën di dem ñu gën a garaaw di ñëw ba pare di ko gën a mën a nëbb di gën a mën a wane façon yi gën a garaaw maanaam ak feem yi gën a ñàng yal na yàlla sàmm mu ne kon nag bokk mu a fa euh, kaana nekkoon na fii maa ci la nga xam ne haddathana nett nañu ko bii ci moom an qaala ne a na yati dina dikki ad dajjaalu dajjaal woowu te fekk moom muharramun day xaramaale yi ci moom an yadxula ci mu dugg niqaaba mbeddaal madinatu madina yi euh, ba'da sibaaxi euh, ci lenn ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi bay allati yi nga xamante ne wala bokk ab tool maanaam mooy mooy maraîcher mooy mooy mooy voilà place yooyu wala allati yi nga xam ne bil madina nga madina fa yaxruju mu daal di génn ilayhi jëm ci moom yawma idin bis booba rajulun benn waay boo xam ne huwa wala boog hmm? hmm. euh, maanaam euh, fa yaxruju mu génn yawma idin ilayhi ci moom yawma idin bis boobu rajulun benn waay huwa boo xam ne xayrun naas moo gën ci nit ñi aw wala boog min xayrin naas ci ñi gën ci nit ñi lay nekk bis boobu jamono jooju maanaam ngir ne Seydina Isa mi ngi fi moo ko moo koy gën radiyallahu anhu wala boog avant muy wàcc avant Seydina naa alayhi salaam di wàcc te waajooju noonu du imam al-Mahdi al-Muntazar sax imam al-Mahdi al-Mahdi al-Muntazar lii tam du nekk soppe woon ci moom am na ñu ne naa Xadir lay doon alayhi salaam euh, am ñu ne keneen la ala kulli xaalan waa ji nga xam ne moom mooy génn bis boobu di jàmmarloo ak dajjal maanaam kooku muy ki gën ci nit ñi moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne euh, ki gën ci nit ñ ki nga xamante ne moom mooy shahid bi gën ci shahid yi mooy ki nga xam ne mooy tombeeg jamono jooju mooy jamonoy dajjal am na ci sax koo xamante ne dajjal da koy xob téye ko maanaam muy muy daal kii wëkkeeg moom muy débattre ak moom ba nga xamante ne dajjal da koy daal di téye borom subhaanahu wa ta'aala wecci euh, nekk baatu mu sànni ko mu ko sànnee waa ji réer ci ci ci ci ci da koy sànni sànni bi day foor hmm. waaw waaw <laughs> ah nga xam ne dajjal nga mu ne kooku fa yaqulu mu ne ko maa ngi seede annaka yow ad dajjal yow mi yaay dajjal allazi bi nga xamante ne haddathana nettali nañu anka wël maanaam ci say mbir rasulullah ndawal a li sallallahu alayhi wasallam hadithuhu wa waxtaanam ay mbiram maanaam loolu moom moo tax ñun ñu mën a taxaw tamit maanaam lii day wane ni ñun mën nañu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee nañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal nañu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu maanaam ngir lan ngir ne wax yi jógee maanaam jaaree ci saxaaba mi radiyallahu anhum jaaree ci ñooñu seeni ndongo ba yegg ci ñoom mën nañu ne kon Yonent bi moo ñu wax sallallahu alayhi wasallam jàngal comme kii li mu wax parce que moom fekkewul jamono Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam jamono jooju te pourtant dina ne lan Yonent bi sallallahu alayhi waxoon nañu say mbir loolu tamit day wane ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ju mu wax kenn ci mbooloo ci xeet bi bu fekk wax jooju nekk lu lu matale maanaam wax jooju noonu day concerner képp kenn ci ñun ci xeet bi maanaam jëmmi mu wax ko kenn ci sahaaba yi radiyallahu anhum day taxaw taxawaayu mu wax ñu ko ñun ñëpp maanaam bu wax ji yëgsee ci ñun rek loolooy l'essentiel bi dégg nga mu wax ne ak dajjaalu dajjaal ni ko arayta mu ne xaaral moo la mu ne ndax gis nga in kotaltu su ma reyee hada kii su ma topp ax yaytuhu ma dekkal ko xalta sukku na ndax da ngeen sikki sàkk am amri ci mbir mi fa yaquluna ñu ne ko laa déedéet maanaam ah rey rey dekkal nag yàlla lañ xamaloon maanaam rey nit dekkalaat ko te li ci gën a yéeme mooy day rey waaj ay euh, ay waajuram feeñu ko maanaam mu ñaari seytaane ñëw ne ko eh, yow yàlla yàlla mooy wax moo doon wax ak yow ñun ñu ngi nii ci te ci teraanga gu màgg ndax yàlla mi ñuy teral mi ñuy euh, gëm ko mu dekkalaat waa yàlla may ko mu dekkalaat ko waaw loolu mooy wan loolu mooy wane dooley fitna gi te lii wane dooley fitna yi dajjal ak fitna gi mais vraiment niveau bi ni mu kawee mooy lu yenent bi ne sallallahu alayhi wasallam dinañu leen fitnaal maanaam dinañu leen nattu ci bàmmeel nattu bu doo tolloo wala mu jege nattu dajjal maanaam su fekkee ci bàmmeel ak yi ñu fay wax yëpp ñu ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne dafa tolloo wala mu jege bi ñuy taseeg dajjal di daj mooy na ne boobu bu dajjal bi rëy na lool yoon nañu yàlla sàmm dégg nga fa yaqtuluhu mu rey ko summa topp yuhyihi mu dekkalaat fa yaqulu mu waxaat ko hiina yuhyihi ba mu ko dekkale ne wallaahi maanaam waaja daan ne ko wallaahi waat naa ci yàlla na maa kuntu nekkuma xatt mukk ashadda di gën a tar basiratan gis-gis gu leer ci sama xol min nii ci man al yawma kat ci ni tey maanaam bis ki tey laa gën a yeewoote parce que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne di nga def lii tey laa gën a xam ne dëgg dëgg maanaam tey tey laa gën a wóoluwaat mbir mi fa yaqulu dajjal dajjal ne aqtuluhu rey naa ko fala usallatu te do dootuma amati kiliftif alayhi ci kawam maa parce que maanaam da koy yéem a reyaat waaye du mën a ne doot ko mën ati yàlla doot ko mayati possibilité boobu hmm xadis bi imaam Buxaari na ko xadis numéro 7132 imaam Muslim na ko xadis numéro 1374 2927 euh, ñetti yoon 2938 ñaari yoon imaam Tirmidhi na ko xadis numéro 2249 imaam Maaja na ko xadis numéro 4077 imaam Ahmad na ko xadis numéro 11208 11318 11390 11749 11923 kon ñu gis ne xadis bi wa ashaabu kutubu sitta